kon de léegi ñu jeexal buntu bi de ñu jël xadis numéro quatre cent quatre-vingt-huit ñetti xadis añu dese insha allahu taala buntu bi jeex waan ibni abbasin wa imran bni husayn radi allahu anhum an annabiyi sala allahu alayhi wasallam annahu qaal italatu fi ljannati fa raaytu akthara ahliha alfuqara wa tala'tu fi nnaari fara'aytu akthara ahliha an-nisaa muttafaqun alayhi min riwaayati ibni abbaasin wa rawaahu al-buxaariyu aydan min riwaayati imraan ibni husayn kon al-imaamu al-haafizu an-nawawiyu rahimahullahu ta'aala mu ngi andil hadiis bi di hadiis numéro quatre cent neuf <laughs> quatre cent oui quatre-vingt-huit ñeenti téeméer ak juróom ñett fukk ak juróom ñett mu ne wa an ibni abbasin hadis bi mu ngi koy jële ci mawlana ibnu abbasir radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma ah ak wa imran ibn husayn di imran ibn husayn ah radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma anhum ndax ñoom ñëpp ah ibnu abbas abdallah ibnu abbas ak imran ibnu husayn yal na borom bi gërëm leen ñu jële ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam annahu qaala mu ne ittalaatu yëddu naa man rasulullah sallallahu alayhi wasallam xool naa jëme fil janna ca àjjana waaw yonent bi alayhi salaatu wassalaam si dugg na àjjana allahu akbar comme niñ ko fi gise woon hadis boobu mu ne damaa dugg àjjana gis <laughs> benn pale bu rafet ma gis benn jigéen buy laal ndox ca wet ga ma ne ko moom euh, pale bi dëkkuwaay bi njënd bi ñu ne ma kenn ci julli ñi ma ne mais man ci julli ñi laa bokk kenn ci araab yi ci <laughs> ñu ne ko non Omar ibn al-Khattab nee na ma wan a gannaaw ndax xam gu ma xam sa fii daa Omar <laughs> Seydina Omar ma sama yeneen saa saa ci kan yow moom naa la fiire ci kan laay fiire xanaa kay déedéet <laughs> waaw fii de xalaatuma ko <laughs> voilà <laughs> ah kon mu ne kon yëddu xool ajjana fara aytu ma gis aksara ahliha al fuqara waaw ñi ëpp ñu dëkke foofee ñooy way ñàkk ñi wattalaatu fi naari nee ma yëddu xool sawara waaw xam nga benn ne bële xadis bi ñu la war a sànni dafa dugg waaw bële dafa xool bii da neen dañ ma yëndu mooy la ittalaatu mooy loo xam da ngay xool xool wa talaatu fi naar ma taxaw fu sori mooy yëndu xool an naar safara ñu wan ma ko fara'aytu ba gis aksara ahliha an-nisaa waaw nga xadis bi ittalaatu la mooy même al ajjana dañ ko ko wan nga xool mais xadis bi ñu la doon sànk daf fa duggoon. mune ne wat talantu fi naar ma daal di xool ca safara yëddu xool ñu won ma ko fara aytu aksara ahliha an nisa ñu ëpp ña ma nekk nag jigéen ñi la mu ne muttafaqun alayhi hadith bi al imam al bukhari imam muslim daal nañ koy bokk bu ko solo min riwayat ibn abbas jële ko ci riwayat ibn abbas wa rawahu al bukhari aidan min riwayat imran ibn husayn imam al bukhari solo na ko ci riwaya Imran ibn Husayn léegi nañ commencé bi mu mujjee wax comme que nee na boobu imaamul Bukhari kese ko solo Seydina Imran ibn Husayn dëgg la moom imaamul Bukhari moom moo ko solo ak imaamu Ahmad ak al imaamu at-Tirmidhi Seydina imaamul Bukhari indi na ko ci bërëb yu bari indi na ko ci kitaabu bad'il xalq baabu maa jaa'a fi sifatil janna mu ne haddathanaa Abul Walid mu ne ki ñu nettali ma Abul Walid di Hisham ibn Abdil Malik al-Bahili rahimahullahu taala albasariyu altayalisiyu rahimahullahu taala qaala moom mii laa jaawale woon keroog ak ak Abu Dawud altayalisi waaw Hisaam ibn Abdul Malik al-Bahili fay xam naa fàtte nga loolu mais masoon naa ko jaawale ñëw rek ne <laughs> Abu Dawud at-Tayalisi non Hicham Abul Walid at-Tayalisi rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana Salm ibn Zarir mu nekk ñu nettali mooy Salm ibn Zarir al-Utaribi Abu Yunus al-Basri yu Abu ibn ñii ne ibn Razil la ah, ñi bon mais bon Abu Yunus bi moo gën a kii quoi mooy ibn Razil la du ibn ra eh, ibn ra ibn Zahir du ibn Razil voilà kon nag mu ngi noonu al-Utaridi al-Basri rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana Abu Raja mu ne ki ñu nettali mooy Abu Raja di Imran eh, ibn Milhan eh, Abu Raja al-Utaridi al-Basri rahimahullahu ta'ala an Imran ibn Husayn mu jële ci Imran ibn Husayn hmm, radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu an Imran sayyidina Imran ibn ibn Husayn léegi lan la wax moom sayyidina Imran mu ne radiyallahu anhu an nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala ittala'tu fil jannati fa ra'aytu akthara ahliha al-fuqaraa wa ittala'tu fin naari fa ra'aytu akthara ahliha an-nisaa nii mooy ni nga xamante ne nii noonu la mooy hadiis Seydina euh, kan Imraan ibn Husayn léegi nag mu des waa léegi kanta hadisu mawlana ibn abbas bi nga xamante ne moom la al imamu an nawawi wax ñu ne la boobu nag boobu e, boobu kii moo ko indi alors euh, mooy mu ne muttafaqun alayhi la en kii moo solo loolu Euh, mawlana ibnu Abbaas radiyallahu ta'ala anhu wa arda moom hadiisam bi euh, imaamul Buxaari ak al imaamu Muslim rahmatullahi alayhima ñoom ñoo ko bokk solo imaamul Buxaari rahimahullahu ta'ala moom indi na ko ci euh, kitaabur imaam Muslim waaw bi mu defee ne baabu aksari ahli janna al fuqaraa baabu accès ahlil janna al fuqaraa foofee indi na ko moom al imaam muslim al imaamu waaye eh, eh, eh, sëriñam sëriñam al imaamul buxaari moom mu ngi ko indi ci buntu bi nga xamante ne nii kitaabul iimaan baabu kufraanil ashiir mu ne haddasanaa abdullah ibn maslama al-imaam al-Buxaari rahimahullah mu ne haddasanaa nettali nañu Abdallah ibn Maslama di Abdallah ibn Maslama ibn Qa'nab al-Qa'nabi al-Haarisi Abu Abdirrahmaan al-Madani al-Basri rahimahullah an Maalik moo ko jëlee ci imaamu Maalik ibn Anas ibn Maalik ibn Abi Aamir ibn Amr ibn al-Haarith al-Asbahi imaamu daaril hijrati eh, Abu Abdillah an Zayd ibn Aslam moo ko jëlee ci Zayd ibn Aslam al-Qurashi al-Adawi rahimahullahu ta'ala an Ata ibn Yasar mu jëlee ko ci Ata ibn Yasar al-Hilali Abu Muhammad ñi ne Abu Abdillah ñi ne Abu Yasar al-Hilali al-Madani al-Qas rahimahullahu ta'ala an Ibn Abbas mu jëlee ko ci Abdallah ibn Abbas ibn Abdil Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf al-Qurashi al-Hashimi al-Bahr al-Habr annahu qaala qaala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam uriitu an-naara fa idaa aktharu ahlihaa an-nisaa yakfurna qiila ayakfurna billaah qaala yakfurna al-'ashiir wa yakfurna al-ihsaan law ahsanta ilaa ihdaahunna ad-dahra thumma ra'at minka shay'an qaalat maa ra'aytu minka khayran qatt Allahu akbar Allahu akbar ah Seydina Ibn Abbas radiyallahu taala anhu wa arda mu ne yenentu Yàlla saa saam nee uriitu naara dañ maa wan sawara waaw mooy talantu <laughs> fa idaa aksaru ahli an ma gis ñu ko ëpp mooy jigéen yàq lu walu ko waral moo tax hadith Seydina Anas dañ koo laaj xam nga lii waxoon nañ ko hadith bi ñu doon wax sànq bi gisoon nañ ko fu moo tax duñ ci yàgg ah. hadith bii ñuy wax imaamu <laughs> Ibn Abbas bi daa xaw dinañu mayaale ñu répété waale lañ fa waxoon ndax yii lépp gisoon nañ ko foofu waa lan moo waral jigéen ñi ëpp sabar mu ne ndax ñoom fa ida aktharu ahliha an-nisa la ko ëpp mooy jigéen wal iyaazu billah lu tax yakfurna ndax dañuy weddi dañuy suul jëf kii la ñu ne ko mii yakfurna fa yakfurna billah yonent soo sam ni ngi ñoom dañuy weddi yàlla mu ne déedéet yakfurna al-ashir dañuy suul njekk <laughs> mooy da ngeen defal yëg bés bu ñu amee yow bu ñu la meree rek ne la mosoo fee def dara moo tax mu ne wa yakfurna nag ihsan ba pare mooy dëkkaale gu rafet dañ koy ñaaw dañ koy dañ koy weddi bu ñu amee yow il suffit am lu la naq rek ñoom rek. mais ñu mën la tuumal la ay kaddu yoo xam ne bu la monsieur le procureur gisee da lay jàpp te léeg-léeg cynisme ñenn ñi ci ñoom loolu sax lañ ci bëgg ñu duural la waxal la loo xam ne amul ni moo ko def lii dëkk. saa su ne ma naroon na woo police woo kii ñu ne ma bu ko def ma am lu ma ciy seet dëkk yi mu wax dara amu ci waaw ma bëggee am papier wala yooyu jaral na ko wax lu amul parce que xam na ne léegi moom lu waay dëkk bi femme moom soo a femme <laughs> s'il était femme yow lu bari loo wax gars yi bala ngaa wax sax lañ lay proposer ay mbir ne la waaw bu ko defee waaw bu la si bu la si jëkkër wala sa conjoint bu la xawee kii rek bëggal kii bii waaw boo ko bëggee fii ci jàpp sa waa ji fëtëng yóbbu waaw yóbbu waaw nga xam ne di provoquer waa ji nag bu waa ji xawee kii xuural baarak mu bës gaa yi ñëw koy fël buntu bu dëgg jàpp la euh, euh, kii yóbbu moom nag mu toog ñu ne defal nañ ko protection di ko jox ay ay aide di ko kii loolu loo koy jënde loolu loolu sa waay faam loolu mën nga koo def suba nga dee léegi boo demee ci yàlla looy wax imagine xoolal kooku sa jëkkër jooju wala kooku nga tuumaal loolu ñu jàpp ko yàq casier judiciaire lu nekk ñu yàq lu nekk ñu kii ko waaw liggéey ba mu amoon ñu dàq ko ndax nee nañ non parce que foofu il traitait avec des femmes alors que moom il est il est violent il est nangam ñu def ko loolu ndax lan lii ndax lan neex waa ji neexatu ko wala mere na ko bés bu piiw maal moo la yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne yakfuruna al-ashir dañuy weddi dëkkaale bu rafet wa yakfurna al ihsan waaw dañuy weddi ak njekk goo leen moo tax mu leeral ko ila ihdahunna dahr gis nga boo doon def lu rafet ci jëme ci kenn ci ñoom femme yi jigéen yi sëddu lu summa ra'at minka shay'an mu gis ci yow benn bés lu ko neexul qaalat mu ne maa ra'aytu minka xayran masumaa gis lu baax loo def waaw moo tax ku ñu meree moo tax loolu lu dara lu jara def attention la ci famille ah parce que nag lay saa saam gis nga tuddul ne weddi yàlla moo leen moo tax ñu bari safara waaw mais nga xam ne léegi ni ñu ko banaliser waaw ngir lan li aradu min ad-dunya pas sa jëkkër ñu ne la kii nga mu fase la après gars yi réseaux sociaux kii yi euh, kii sociaux yi di la jàppale di la kii moom ñu génne ko pension wam lépp ñu ne pension alimentaire lu mu liggéey ñu dagg jox la ba pare di la jox leneen nga nekk fii di jaay loolu di yónnee Sénégal di tabax ci alal jooju foog ne loolu loolu loolu la loolu day sax sa femme loolu jaral na la nga jaay sa diine tuumal ab as ci loolu ñu jàpp ko sonal ko yow ci jamono jooju nga mën a tëdd di nelaw te yow sa sa xel mi dara traversé wu ko kooku vraiment il faut ne il faut nga nit ku nekk koo xam ne un sinistre un sinistre d'un cynisme boo xam ne hors ngir man il faut mu nekk koo xam ne castor vrai nga xam ne day teg kenn ci lu metti ba pare du ko teree nelaw loolu façon yu mel noonu ñooy tax nag jigéen ñi bari safara te wallahi ko waxal yàlla xam ne lii bari na ci ñoom waaw moo tax yonent bay sa sam ne man ne loolu la du dañuy weddi yàlla de waaye eh, dëkk waay bu rafet nekkin bu rafet lañuy weddi rafetal goo mas a def ci ñoom lañuy mel ni masoo koo def bu dee gis nañ ci yow bés nga def leen loo xam ne doon nax doon nax nag nit mooy dee noonu ni mu ni ko waa di causé tort moom femme bi léeg-léeg la koy causé tort ñaari côté yëpp a jeex waa ji daa bari muñ mais fii ci day wax li nga xam ne moo waral jigéen gi jigéen ñi ëpp safara wal iyaazu billah moo tax xadiis yu mel ni xam la waaw waaw lu jar a xam la te ñu xam ne alalu àddina amit këyit waaw amit këyit jaru ko wallahi jaru ko man nga am këyit du la teg du dara waaw nga faatu fi sax ba nga faatoo premièrement ngir ñu rapatrier sa corps rek jafe-jafe parce que kenn amoo kenn ku la kii léegi ana la nga yàqoon ana ka nga yàqoon deram nan ngay mujjeek moom waaw nan ngay mujjeek moom ëllëg lan ngay wax ëllëg sa kanamu borom moo tax nañu ragal yàlla na góor ñi ragal yàlla na faam yi ragal yàlla te xam ne yow yi nag góor gi kii ñu la jox nekkul góor ga nekk fi di ko tappa di ko tabaas di ko kii di jaay ne walla di jaay ne yaay ak sa yaay nangam ak nangam c'est pas ça la wax waaw Sayyidatu Aisha nee na yonent bay saa saam ni ñu borom bi ne laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana masula dóor kenn Sayyidina Anas wax na ko tamit lu mel noonu waaw il fa faj na yaakaar ne saa yi loolu daal mooy faj dara dara la du faj day gën a compliqué l'affaire bi waaw jàpp ne kuurali paat ay ñangal ay kii ay wëqaate tegg bool yu tulli bool yu kuural dara la du jariñ yow itam nga ragal yàlla te yonent way saa saam nee na ana uharriju haqq ad-da'ifayn al-yatim wal mar'a nee na gis nga yow ma qiyam taxaw ci sama kanamu borom ñaar ñu néew doole ñii maay nekk seen avocat man nga ko waxe doon maa leen di plaider ëllëg ak galeen ñi ku leen yoreel ak man maay taxaw rasulullah ba jënd ko ci yow par force waaw ñu ne ko ñan mu ne ñaar ñu néew doole ñi alyatim jirim orphelin bàyyam génn àddina bàyyi ko mu nekk ndaw xale nga nekk gannaawam moo xam taam-taam nga waaw nga nekk ci gannaaw di ko maltraité di ko sonal di ko toog ci leneen parce que ay waajuram fi wala bàyyam newatu fi kooku ak boo ko yoral wala yow paa bi ñu dénk alalam nga ne ko tukay takk ci ñaareel ut ci sa Mercedes bawol bawol bi ñu yaata a yumbe ñu naan paa bi biir bi mooy biiru ganaar yi ma ne net mooy safaraay ganaar yi waaw ndax inna alladhina ya'kuluna amwala al-yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira la borom bi wax gaa yi nga xamante ne ñooy lekk amwala al-yatama zulma li lekk alalu jërëm yi ci tooñ innamaa ya'kuluuna fii butuunihim naara dëgg dëgg li ñuy lekk ci seen biir yi mooy sawara wa sa yaslawna sa'iira te xelséef na ñoo dugg sa'ir safara say takk na du fay ko yonent bay sa saam nee na àqu jirim boobu maay taxaw yawmal qiyaama ba génn ko ca ko jël waaye wal mar'a ak ndaw si mu bàyyi kërëm bàyyi ay mbokkam bàyyi lu ne fu mu miin ñëw sëy sil waaw te lu nekk jaay nga ko seen waa ñoñ di waneen di nga ko teral di nga ko dundal di nga ko solal di nga ko teral ba ñu jël seen res seen dogu res jox la jële ko Kaolack indi ko Dakar wala jële ko Dakar yóbbu la ko Touba wala Ndiassane amoo dara looy def nga koy torturer foofu xam ne kenn fu mu jooytoo amu ko nga xaj ko lu bari di ko surveiller teg ko ci surveillance mel ni ku yor sa boo xamante ne bu gaaw la bu gaaw boo xam ne mooy doo def njombe di ko maltraiter nii ci xeetu maltraitance koo gis physique verbal lu ne nga koy def di ko wax yu ñaaw di ko yekk waaw lu ne nga teg ko te saa bu demee seen kër ñu ne ko dellu ci su sëy ba ndax yow ku yées la ndax boo demee foofu di leen wan ne yow yaay le le mari le mari le le mari préféré yées waaw yaayam ne dellul yow sa jëkkër yow yaa compliqué waxoon naa la ko bàyyi ji ne dellul kenn du ko gëm ndax yaa leen jaay loo xamante ni njunduux la kacc ga waaw sa lépp si kacc ak wuruj ak naxaate ak nifaat nga ko teg ñu delloo ko ma ne ko voilà waxoon naa la boo demee voilà yow da maa yàpp rek jël seen tur dóor yëpp mbaam yooyu mooy la wala iyaazu billaah ñëpp di leen jigal wala bu may def day fekk kenn du koy wala iyaazu billaah di torturer fa am bi ci noonu ah bu dee ne ay <laughs> yow da am am nga kattan ci kaw yëgal ne borom bi ëpp kattan ci wallahi yonent bay saa saam dina la taxawloo keroog bu yawmal qiyaam te kan mooy am procès yonent bi alay saa saam al yawmal qiyaam di ko gañe moo tax war nañoo ragal yàlla tamit ay pour li paase ci nii wu ci nii violence képp lañ xam waaw góor wolof africain wu gaa yooyu di jaay yenn yi boo leen gisee dafa mel ni ñoom affaire affaire xuurul paase foog nañ ne autorité mu ngi ci waaw boo ko defee réew bu dee suñu réew yi nga xam ne lu loo neex def boo def ko France xarit waaw waaw bu la France bi kii wala gaa yi voisins yi kii la mais dañ lay ñëw parce que bam tee la léegi nag nga yàq sa kii di wër naan waaw moo tax suñu sëy moo naan ndeke yow mii la arrête arrête arrête arrête c'est waaw c'est toi te lii mooy justice su fii ah wallahi wal axiratu gis nga bésu al axira <laughs> foofu adha wa amar moom gën a tar te moo gën a wex boo ñëwee foofu ba séntu ko alhamdulilah borom yeneen may sa taxaw di baradeel sa bopp di nga xam ne tey nga am problème waaw moo tax ña injustice yooyu ci ñaari côté yi fan lañ leen yóbbale dara wal iyaadu billah kon yeneen may sa fii <laughs> mu ne lii moo tax jigéen ñi bari ëpp safara kon jar nañ ko moytu addina ci alxuraan waaw ñaata nit nga déggoon ñoo xam nii lañ doon dundee dee nañu ñenn ñi mais soixante amuñu ko faatu te ba ñuy ñëw Europe am nañ trente jëm kaw lañu bànneexu ci lool loolu jar na nga yàq nag sa avenir sa ëllëg sa kanamu boroom ci ay mbugal yoo xam ne day sax wal iyaadu billah wallahi jaru nii na ko al imaamu al Buxaari rahimahullahu taala daal di indee kanta al imaamu Muslim wa Abul Husayni ah imaamu Muslim rahimahullah moom mu ngi ko ndi kon ci kitaabu riqaaq ni ñu waxoon baabu asari ali jannatin bu goro mu ne haddathana Zuhayr ibn Harb mu ne ki ñu nettali mooy Zuhayr ibn Harb di Zuhayr ibn Harb ibn Shaddad al-Baghdaadi Abu Khaythama an-Nasaa'i rahimahullahu ta'aala qaala haddathanaa Ismaa'iil ibn Ibraahiim mu nekk ñu nettali ma Ismaa'iil ibn Ibraahiim di Ismaa'iil ibn Ibraahiim ibn Miqsam al-Asadi rahimahullah al-Basri mawlaahum al-Asadi mawlaahum al-Basri al-Bazzaaz al-Kuufi ñaar dëkk yëpp lu dëkkoon la masa nekk al-asl waaye mooy Basar yi la bokk Basar yi mais Kuufa fala cosaanoo voilà moom mii moom may xame ci ibnu ulayya voilà voilà am na ismail ibnu ulayya rahimahullahu taala ismail ibnu ibrahim an ayyuba mu jële ci ayyub ibnu abi tamim kaysan as-sakhtiyani rahimahullah abu bakr al-basri rahimahullah an abi raja al-utaridi mu jële ko ci abu raja al-Utaridi di Imran ibn Milhan gisoon nañ ko sànq al-Basri rahimahullahu ta'ala an Ibn Abbas moom nag moo ko jëlee ci Mawlana Ibn Abbas mu ne sami'tu Ibn Abbas yaqul qaala Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam mu ne wax na Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam ittala'tu fil jannati fara'aytu akthara ahliha al-fuqara wa ittala'tu fin nar fara'aytu akthara ahliha an-nisa voilà nii la ko al imaamu Muslim daal di indee ah mu ne ittala'tu daal dinaa yëddu <laughs> war nañ ma ma xool. fil janna ci àddina fa ra'aytu ma gis aksara ahliha ñu ëpp ñu fa dugg al fuqara way ñàkk la waaye nanga noonu way talantu wa talantu fi yi ma yuddu xool sawara ñu wan ma ko fa ra'aytu aksara ahliha nisaa ñu ëpp ñu fa nekk mooy nisaa yi mooy femme yi wal iyaazu billah léegi hadis bii nii euh, ginnaaw yi bo li ci ëpp daanaka wax nañ ko sànq mooy hadith bi hadith sayna Usaama bañ la waxoon hadith deux cent cinquante huit ginoon nañ cee taxaw ci wàll bi ndax boobu te moom la ci imaam teg voilà kon nag nañ jàll kon al imaam al haafidu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala